di yees bër bu set na mu meloon fompaate guñ ko dolli guñ ko iwil weer wi gën di weex na mu meloon fompaate guñ ko dolli wuñ ko leer géej gi di duusu na mu doon duusoo kenn yokk gu ci xorom kenn dogoy dolleegu ko loolu seen ñi di ko defaraat gisal yàlla mën a defar defar fekk mënulaa defaraade ci biir la ngay defar bañ a yàqu ba faw mokka la koo defar amul defarkat benn bu bëgg li muy defar yàqu waaye ñépp tële lañu ci li ngay defar defaraale ci bañ a yàqu defaraale ci bañ a yàqu loolu ñépp tële na ko loo waane moom doo nga mën defar defaraale ci bañ yàqu ba faw am déet bu yàggalee lu wasam su tëjëri ni mustaqir laa salika taqdiru la asisil alim walxamru qadarnaahu manazil atee haadaka alxurjoon alqadim mu ne lay sur fiin baqi laan tudrika alqamar wala lilu saabiqu neer wa kullun fi fulki yasbaq ñu war a yóbbu opéra yi ëllëg ca gaar ba occupage ba boo demee pare na ya war a contrôler bopp ba boo demee ñu nga ngembu chef de train yi ku ne yëg na ne yaa moom tuur yi ñooñu njaxlaf nañu waaye léeg-léeg mu tardé jant bi tardé gul benn wóor bi jibee rek mun a dañee te wóor la ma ne ko doon yëkkati ko yàlla bor bu set fukki mënee bar gaañu kenn du dégg óolee kenn du dégg jàppale day jékki-jékki rek na dageet ba tim nit lu réeroon bi feeñ lu tooyoonoo mu boole koog vitesse woo xam ne léegi kenn mënu ko te fi mu ne ni ñun ñii ñëpp bu ñu bëy bu li may waxtaan bëyin bi bu ma tiimee rek foog ma noppi ba jant bi jaar suñu kaw kenn du dégg yéen coow loolu ci biir ñàkk mën rek ñàkk mën waaw ku mën ku mën <laughs> ku wantaan la <laughs> rek la tële la waaw tële la saa yu sot yooyu yëpp tële la buur baa ngoog moom nit ñi nit ñee gën a wëloore ci li mu bind moo tax ma tudd ko waaye moom moo maale it lu dul nit ñi loolu amul werante mane ne yàlla moom jaam yi d'accord ma ne nëbee ci jaam yi yooyu ñaari baat laa ne amul benn tont yàlla moom jaam yi ñu waaw ma ne nëbee gën ci jaam yi ñu ne waaw ma ne ku tooral nag ci moom jaam yi jaarale ko ci ki gën jaam yi mën naa am perte du la dal tey ak ëllëg Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu mook Mawlana Xaadimu Rasul ci Ahmad Bamba Mbakke def nañu ñaari béyt yoo xam ne xaw naa doy exemple ci ne kenn du waajooju maa doy na wa maa xalaqa rahmaanu wa maa xalaqa rahmaan mahmud wa huwa alhabibu bu la neexee nga ne wa maa xalaqa arrahmanu cheyan min nafsihi alaaji malik ne na li nafsihi baax na min nafsihi baax na bu dee li laa mu taxlil la bu dee min minam tabxiit ba minam tabxiit mi mën naa dugg foofu laa mi taxlil it mën naa dugg foofu kon mën ngaa wax ne wa maa xalaqa arrahmanu shay'an min nafsihi wala nga ne wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi si wala saydin mahmoud Baye Maodo ne ne wa maa xalaqa mosula bind waaw waaw wa maa xalaqa mosula bind la ka dale maam Adama laa wax man xaaj Malick ba yoor yoor bii ma toog ci tiwaawan sama xalimba gi musu caa bind ñu ne kan mu ne rahmaanu yàlla mi bind lu ñu bind musula bind cheikhan menn mbindeef menn malaaka dugg na yonent dugg na ibrahima ci biir muusa ci insa ci bu sam xel dem ci keneen buñ ne mbindeef rek yàllaa génn kon alaaji malik ne na wa ma xalaqa musula bind mukk mukk te bind mukkit mukkit rahmaanu yàlla chey an menn min nafsihi jële ko ci leeri boppam amul amul ñu ne ñépp mu ne ñépp ñu ne ñépp mu ne si wa seydil mahamud ku dul sangam haqiqatan wa huwa waa jooju al abibu mooy sopp ba kon benn ngoog wa maa xalaqa nga ne bindul ba tey arrahmaanu maam yàlla bindul shay'an menn mbindeef li nafsihi ngir boppam min nafsihi jële ci boppam ak li nafsihi ngir boppam bindul dara jële ko ci boppam bindul dara ngir boppam si waa Seydil Mahmoud ku dul Moustapha wa wal abibu am tontukat bu ne alaaji Malick yàlla du fo te du bind dara pour neen comme ne bi la soxla lu mu doon bindaat ci nit ñi mu ne lëfa tax ñu ne laalaay lan mu ne lan waaw أرشد باقي الخلق تعظيم إبه عليه تحية الإله تطيب وأوجد عملنا موم على مالك باقي الخلق li des ci mbindeef yëpp li tax mu amal ko taasima ibbi yi ngir màggal njool màkk rek nde amatati soxla alihi yàlla nekk ci njool màkk moom mu tax nu am taayatul illah yi jéggulu yàlla ko musulam te sibbu di lu ñu toftale teey jëme ci kawam bi jaahi xayril wara ah aji kontar boo nee nit ruuga nit ruu rekk la kontarkat bu la lu ci loxo doon ak bët ak tànk ak nopp luñ ci doon bokk comme ruu rekk yi nit danga naan yooyu pour dimbali ruwoo tax mu jeex kon wa awjaba baaqil xalqi taxazima ibbihi boppi nit ba ci tànk bi kanton la bi mu paree sunu borom malaaka yee ko ne canton day am chef ñu fab ruu roof ci ne ko présidel canton bi te wattu sa bopp bu baax am nga noon bu bari doole boo xam ne du dañ mukk di la attaquement jamono bu la yeewee nag jaame ma la jëme iblis la tudd mu ne du ma présider canton sans secrétaire ñi fab xel roof ko ne ko yaay secrétaire xel na du ma buur bu amul arme te amee ñu fab cër yi jox xel ne ko say soldat a ngoog yow la ñuy déglu yaa ma ma ne jëmmi nit bopp bi ba ci tànk yi kantong la kantong bi dafa laaj seef ñu foofu ruuxu def ci muy seef seef bi jooy secrétaire ñu foofu xel jox ko muy secrétaire am bi ne duma secrétaire wu buur bu amul arma amul soldat ñu foofu cëri ci des yépp jox ko loxo sa tànk sa bët sa nopp say sa xel ni mu lay musale ci àddina noonu la bëgg mu musal la ci àllaaxira parce que ku ci nekk arma la jamono bu noon bi jógee iblis takku di def si attaquement ruu moom buur la mu ci pale bi jaaxaam mais secrétaire bi moo war a jóg employé soldat yi moo naan iblis a nga jóg dal di commandé tànk ne ko jugal doxi bokk bu doxee bokk kooku maîtrise la bu faar pour moom daf koy reculer arrière waaw mu ne làmmiñ tuddal yàlla bu ko tuddee balu kënu la daf koy dàq mu dem mbaa mu ne euh, bët jàng xoolal alquraan mu xool ko mu daw mbaa mu ne loxo génneel sarax mu génnee ko mu daw su fekkee ne nag xel moomu di secrétaire bi amul benn mati mati mën a employé arme bi ba mu ak si juux bu yeewee ba kenn yeewaale jëmm yi ñu nga jëm jaanama xaalidina fiha abadan te inal maluka isa daxaloo qaryatan afsaduha wa jaaloo aisata ala adilla wa kazalika moo tax ñu ne ni ci àddina noonu la ñu bëgg mu musal la tuut suur daa dégg nit ku su ma ko yéexoon a gis dee ku la sowe keroog waaw kañ su ma ko yéexoon a ba dee ku la sowe su ma yéexoon a daw dee ku ma yéexoon a waaf dee ku la sowe su ma yéexoon a yuuxu dee ku la sowe ñooñu nga xam ne ñoo fexe jëmm ji ñibbi ñooñu la ñu bëgg ñu sàmm ko ba bu dee tëgg safara cër bu la yàlla dénk bu mu mën nga caa jëfandiku la tàggaleeg safara ba faaw tàbbal la àjjana ba faaw rawatina nag boo ko jaaree ci ngën ji mbindeef alayhi salaatu wassalaam dara du jëm ci yàlla jaar ci moom tak mbaa mu tar ku fi indi bàkkaar yàlla na fi des ñu ngi nii ronu tànt bi nu ngi ko ronu waale ay saaloñ saaloñ yi nag waxuma kawar saaloñi bàkkaar lañu ko ron bëgg watkat bu ñuy wax maam yàlla wat nu lu mu nuy wate saa sus yërmande pour bu fajaree ku ne yóbbuwaale nelu njéggal comme saaloñ saaloñu bàkkaar la duggee tant bi ronu watkat bu ñuy wax maam yàlla mu nar noo wateeg saa sug yërmande pour bu fajaree ñu yóbbuwaale neli njéggal watukat lu mu ñemeñ ñemeñ wateef tooy lu baax na ca watkat lu mu mën a mën a wat farasu baax na kon nan fa faatiya def ko ndox fa salaatu ala nabi def ko saabu looye ko bopp bi jonkan ci watkat bi ñuy wax yàlla ndax bu dawalee saatu fi yërmande si bu subaa ñu bañ a am neel ñu am neel neel xam ngeen neel xamula neel de moo ëpp doole nel moo ko ëpp araf nel nun laak lamara nel boo roofee yaay ci diggante bi ci araf bari na ñaare baat bu la ëpp araf ay araf boo gees boo gësee la tax mu ëpp araf nga gis ko ca bari na ci wax naa la ne Médine Médine miim deel noonu mooy firi capital Dakar Kaolack Casamance Casablanca boo ne Médine miim deel noonu waaye diggante nu nar a gi ak deel gi boo fi roofee yaa rek kon fu ñu fu nabi tëdd tax ñuy wax fu nabi tëdd tax ñuy wax mooy Medina Medina yaa googu yokku mu ngay feeñal ngëneeli Moustapha ma fa sawaanu bu lul moom nag bu dee miim deel lu na mooy firi capital quelconque bu mu doon waaye bu ci yaaroo foo rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax neel mooy luy saxaat neel a lu dootul sax ba faw ma ne au lieu kon bu subaa ñu am ay neli njéggal yàlla na foofu am neel yu njéggal darajey rasulillahi yàlla kat am na ñetti baat yi mu wax nit la ko wax ku mu dundal lu la neex dinaa la rey waaw defaloon sa bopp dundal lu la neex dinaa la rey de seetal ku la neex def xarit dinaa leen tàggale lu la neex defal dinaa la ko fay ku la neex def xarit dinaa leen tàggale defal lu la neex dinaa la ko fay ñu bàyyi sunu xel ci rek ëllëg bi ki ñu diggaleel dafa njàccaare foo dugg mu teg la bët loo wax mu dégg ko loo xalaat mu xam ko bu doon yem ci dégg li nga wax rek sax muy jàmm waaye ma ne foo dugg mu séen la xàmmee la it loo wax mu dégg ko xam ko it loo xalaat mu xam te kookoo laa réglé ëllëg kon nu bàyyi sunu xel ci loolu araba noon na morooma ma nañ saañaat gaal gi géej gi yëngu na na yóbbal bi doy wayaas bi sori na na bagage bi oyof porte bi xat na nañ def ci biir lu lew duwaañ bi bët bi ñaw na kenn ku ne ci nun ak ñeneen di nga yàlla ci sa bàmmeel ba defe na yow rek la am ci nit waaw dina wéet sa bàmmeel ba nga defe ne yow rek la bind ba nga naan ko xanaa doo seeti gaa yi nag waaw fekk fekk ku ne mu ngi yow rek di sàcc sa bopp nag ci la jàmm yi amee ne bi ne na utal yóbbal ci sa bopp pour sa bopp kenn du nangu nag la lay defar àllaaxira nga coppatee ko ci moom la lay defar àllaaxira sa bopp nga koy coppatee utal yóbbal ci sa bopp pour sa bopp utal yóbbal ci sa wér pour sa wéradi utal yóbbal ci sa mën ngir sa tële utal yóbbal ci sa dund ngir sa dee waaye boo boo boo boo boo bàyyi sa bopp mu ne ñu ma rek nga awaatee coppati dara doo dog say nelaw benn jamono doo dog say soxla benn jamono doo coppati sa wërsëg benn jamono doo fatigeel yaram bi benn jamono bàyyi ko mu ne ñu ma rek ne ñu ma rek bés bu ñu la robee ba nee naa yàlla ni muy def nit door a dajeeg moom ku ko defoon sa morom sax jekkoo ko day wax ne futtil leen ma ko ba mu set ruggil leen ma gàllaaj gi rekki leen ngànnaay li laxas leen ko ci perkaal muural leen ma bët yi ñuuxal ma wëtteen ci gémmiñ gi saañal ma nopp yi yeew ba mu dëgër dugalal ma ko ci pax mu mu munula wëlbatiku ngeen suul ñibbi ma ñëw ah gars yi loolu ko ko sa morom defoon sax jekkoo la waxuma man mu toll ni yàlla nu bàyyi suñu xel ci ëllëg bari na lu nu bakken bi wax du dëgg wax naa ba tàyyi ne fi mu ne sëriñ bi ñu gën a gëm bu ñëwoon yërlu ne gars yi seen gàmmu gi neex na làmp leer waaye ndeysaan am na ci ñetti nit ñuy dee ëllëg avant dix heures ma ne dinañ ko gëm waaye ku ne sa morom nga koy ji ñëpp ku ne sa morom koy ji ku ne yaa ngi préparé pour dem ci dëj ah ah looloo tax nag muy bette déggula yàlla wax wa ma taatikum illa baxtata baat boobu le gis naa ci ñaari secret dee du leen du agsi ci yéen mukk lu ci mbetteel lay doon mosula agsi ci kenn nit lu ci mbetteel lay doon ma ne ñaari yëfay jur mbetteel gi ñu ma ban ak ban ma ne kay indi dalul wax kayya ki mu jëm si ci moom it du nangu jot na déggulo li ma la waaw ki mu jëm si ci moom du nangu ne jot na ki koy indi du wax kañ la loolu foog mu ñëw ci mbetteel weer woo dugg ne di nga ko dee ani boo dugg ne di nga ko jeexal te dee ngay dikk te ni ñu ko mën a misaale mu ngi mel ni buum gu ñu taxañ jóor ko ci pantare génnee cat la jox la ko ca palanteer bàyyi la nga di ko xëcc bu cat la jeexee dal ci sëb ji rek nga dee te xamula ñaari mètre ci des wala benn wala ñett noonu la bakken mel ñi waragula dee juddooguñu d'accord ngeen yéen ñëpp ne bu subaa nit de d'accord ngeen ne am na ku deete ñun ñii ñëpp nëgër ni biig amu ci kenn ku xam fu la nëgër ni tey di fekk waaw maa ngi laaj nag ñun ñépp ku ci xam nëgër ne la fu mu lay fekk dafa am ku ko xam foofu waaw kay kay bañ nañu de waaw kay ndegeen ni démb nun ñii ñépp amu ci ku xamoon heure bi fu mu lay fekk non fu mu lay fekk ci lu mu lay fekk ñu mu lay fekkal kenn xamul woon loolu mu ngi nii toog nag dëgmal ëllëg à bi kan ci yéen a mën a fu ko fu mu koy fekk ci lu mu koy fekk waaw lëndëm googu nga ne ci diggante bi te dee di la nga ne noonu xam-xam sa nëgër ni biig xamula woon fu mu lay fekk sa nëgër ni ëllëg mi sës ci yow xamula fu mu ci lu mu lay fekk nga ñàkke noonu xam-xam ne ci diggante boobu sibe dee ni nga ko sibe ginnaaw loolu ma laajaat la beneen laaj maa ngi laa laaj yow nit ki ban heure nga ñëw àddina bu ko laaj sa papa de bu ko laaj sa yaay tontu rek ban nga ban heure nga fi ñëw ah ban position nga def bi ngay agsi xamuloo xamuloo ci dara waaw kañ nga fiy jógee buñ la jël see di nga mën a bañ waaw kañ ñàkk doole boole koog ñàkk a xam-xam rof ci dëgër bopp dina jur jàmm ñaar ñii seen daje bu ci yërmande dugul du baax de néew doole lool te dëgër bopp lool nga nar a dajeeg borom doole ji sàmmi waxam du baax nit ñi néew nañu doole trop te dëgër bopp lool. yàlla bari doole lool te bëggul baatam dara taxu ci walan tajida li kalimatillahi tafdila walan tajida li kalimatillahi taxawila eh di di di di fekki jotaay rasul nee na benn jotaay bu rafet dina kaafara fukki junney jotaay fukki junne laa wax dafa am xa benn benn benn benn waay bu posé xaritam question bu bu bu jafee na tontu mu ne ko dama laa laaj jamono bi ngay mooy yàlla da nga def woon ne yàlla gisula waa ji tontoogul mu ne boo nee waaw di yéefar de boo nga bu fekkee foog nga ne mën ngaa dugg fu la yàlla gisul nga utal ba gis-gisam limite kon yéefar nga bul ma tontu ma tontu mukk waaw ma ne da ngay yàlla da nga def woon yàlla gisula bul wax waaw de boo ko waxee yéefar ngay doon xanaa it ñi ma ñoo maa wax gisu xamoon naa ne mu ngi may gis xamoon naa ne mu may gis kon maa teye ca tegu kon yaa ñemeñ li xew daal te am yàlla waxul ak kenn ku dul tëkkuwul kenn ku dul ñun digewul ak kenn kudul ñu du keneen yaa ayyuha nnaas ahbudu rabbakum rabbakum alladi xalaqakum la si xalaqakum wala siina min qablikum def leen lii laallakum tattaqoon huwa alladi jaala lakum al arda miada wa samaa binaa gis nga maam yàlla ni muy wax alquran buy poser question mbaa muy réponse baat bu ñëw gën a fort ba ca topp jën lu ñu sësënt sësënt nag bu ñëw rek ëpp doole ba ca topp du ñu bokk na sax lu ñuy wax ne waxoon naa la bu yàgg ne la ah, innamal mu'minuuna iqwa fasluhu bayna aqwaykum wattaqullaha la'allakum tuflihuun innamal mu'minuuna xamle la fasluhu bayna aqwaykum santaane la wattaqullaha tëkkul laallakum tuflihuna turhamuna yëpp digale ma ne na man moom la ne iqwa ku xama ngay xamle dégloo war bu xam ku xam buy xamle dégloo war ma xamal leen yéen nit ñi ne su ngeen réeree ne jullit yi benn lañu ma xamal leen ne innamal mu'minuna iqwa ma ne ku xama ngay xamle dëkk loo war bu leen ko xam tookat faslihu bayna aqwaykum borom baat digle na gaaw leen ca wattaqullaha borom doole tëkku na daw leen la'allakum tuflihun gor su dul war diggéen a yaakaar leen innamal mu'minuna iqwa xamle la faslihu bayna aqwaykum santaane la wattaqullaa tëkku la laxallakum laxalla bu dul yàlla xëy na la bu dee yàlla taxtiq la kooku dige la ma ne ku xam ngay xam le déglu leen borom bar santaane gaaw leen borom doole tëkku na daw leen gor su dul jeexle dige na yaakaar le noonu la la bu ñëw gën a gis nga uh, uh, mbërgaan surtout Yusufa soxna sa suñuy wax salriya wala saliqa bu la neexee yaa gi nga maas bu la neexe nga kasaral laam gi ñaari luxu laam tur wi ndaw soosu borom alquran ngay wax moom wax bu diir diir falama samiat bi makrihinna wa xaalat nadwatu fi lmadinati imraatu aziz تراود فتيه النووي قد زقفها وباع إنا لنرحها في ضلال مبين من فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واحتدت لون متكعا وعطت كل وائدة منهن ذكرا وقالت تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا هذا لا ماذا بشر عصى إلى ما يكون كريم من أنفسها لكن التي لمتنني فيه ولقد رأوته عن نفسي فاستعظم wala in lam yafal ma amuru la yasjudanna wala yakun min as-sakirin gisal gisal ay gisal ah, ah, ay bi mu bëree doole premièrement waxaale niswatu yàllaay nettali faat bi ndaw si def mu ne jigéen ñaa ngay waxtaane ba mu ne jigéen ñaa ngaa waxtaane la ndaw sa def la garaaw parce que gàcc jigéen su ko góori neen fekkee mooy gën a oyof bu ko jigéen fekkee la tax mooy góor ñi du gaaw a gisee seeteeg ñoom waaye jigéen ñi buy rooti moom ñoom la bu dee marché moom ñoom la bu dee toogaay moom ñoom la moo tax mu ne nisul premier fit nde bu la waxoon ne waxaala xaw mu wala naa su du garaaw waaye jikki jigéen ñi muy àndal marché ma ne ma ne gàcceeg jigéen bu góor yi neen fekkee du garaaw parce que bu fa jógee gëj leen a mais bu koy jigéen fekkee nag nga xam ne buy rooti ñoom ñoom la buy togg ñoom ñoom la buy dem marché ñoom ñoom la fa la gën a garaawe moo tax yàlla ba muy nettali mbir mi muy indi jigéen ñi dégg rek nag la mu ci teg jigéen ña fil madinati ci biir dëkk ba mu dëkk la ñu dëkk moom buñ dëkkoon ca banlieue ba it du garaaw kon léeg-léeg mu gëj leen a gis waaye ñoo taxoo ay sàkket bokk ay penc ci néeg premièrement gravité affaire bi mooy jigéen ñay wax deuxième ba jigéen ñeeg moom a dëkk luñ ci teg imraatu aziz si c'est ça loolu rek waxuñu caga ba dañ ne jabar yi jabar yi jabar yi bu ñu jabar rek bu ñu nee ndaw sa ndaw sa nga utu far du garaaw waaye jabari jabar nga uti far jabari ki ñu tudd nag faf du surg faf du ku néew doole ndax di imraatu azisi mu gën a tee garaawati foofu ki mu nobit du buur ni jëkkëram turaawi du fattee xaala bi la ilaha illa mbindaan la dem bëgg xat saqafa ubban ina la nara fi dalaali looloo tax mu am doole suñ borom bi mu naan yaa ayuha nnaas ubudu te istifraaqu taaqati fi taati istifraaqu taaqati fi taati niayatu taati finir doole finir doole ba fëgg ko ci topp yàlla kooku mooy topp pire bañ a kóne mi bañ a dencal ëllëg istifraaqu taaxat ay waa ji leen pour ki leen bind pour ku leen bind bu doo rabbakum su ngeen ko xamul la si xalaqakum moo leen su ma leen bindoon yéen rek kon furtaak man cee am ak fàtte maa bindaale wala sina min xablikum sa papa maa ci la bokk sa papa papaam ci ñi ma bind la sa yaay ci la sa yaay yaayam ci la fooy jaar ba génn ma ay waa ji le jaamu leen ki leen bind te ngeen ñàkkoon mu génnee leen ci yéema ndéeg ñaw ñawam ci ndox mu feesul tënk couleur bi di benn mu génne jëmm yi couleur yu wuute jaamu leen kii su fekkee sa bopp daf la jegeñ maa bindit sa baay xool ko bu baax jàllal maa bind sa baayam bind baayi baayam fi la gën a proche rek lay jëkki sa boppaa la gën a jegeñ li la sa yaay di jegeñ jegeñ sa baay sa boppaa la gën a jegeñ ginnaaw sa bopp sa yaay sa baay jaamul ki la bind soo ko réeree moo bind sa ndey ak sa baay mu ngi topp de xam nga mu lay dànd léegi mu ngi lay dànd la si xalaqakum wala siina min qablikum laallakum tattaquun su ngeen ma xamul mu jaajuwaat la si jaala lakumul arda asamaan la waroon a jëkk tudd mais asamaan moo gën a dànd nit suuf suuf a gën a jege nit mu jëkki ci suuf doole yéeg nag jëm kaw bi mu duggee ci sa bopp ci sa bopp jegeñ la mu rocceeku ci sa bopp joxoñ sa pàpp moo la gën a jegeñ ci bopp ricc sa pàpp dem ci jamaadaat yi ne fa ñukkaa samaan donte moo ëppoon daraja it mu jëkk fi la gën a jegeñ rek ne moo binda suuf génnee ci li ngay dund dégg nga tox tale bi la si xalaxakum yéen wala si na min qablikum wala si jànlakum la ba mu ca noppee mu joxoñ waa samaan wa samaa binaa alimul mulk malakut jabarut naasut maa bind asamaan asamaan yi juróom-ñaar ku ngeen yaakaar ne ku ngeen la ma waxoon sànq kan nga defee ne mën naa yëkkati mbaar mu amee poids ni asamaan te camu koog cawu koog dara kenn nangu ko ko romul ah wa jaalnaaha saqafan kenn foogagul ne asamaan dina dal ci sa te benn bant ti caru ko nga gis ke ku fa yëkkati woon mbaar mii te amul bant te di nit kenn du ko ronu mbaa ku koy ronu ci gees ak téenu ngay dëpp inna laa yumsiku samaawaati wal ardi an tazuulaa wala in zaalataa an yumsikahumaa min ahadin min ba'd والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون وأرض فرسناها فنعم المائدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. borom doole ju bari jooju ku teel a làqu ci moom doo tiit doo ruus arab ba noon na allahuma inni asaluka bi nuuri wajhika nuuri wajhika allazi xannati lahu lwujuh wa bi nuurika allazi saqatat ilayhi al absaaru an tahdini ila siratika alxaasi nga defal ma ko idayatan tasrafu biha wajhi an kulli matlubin siwaaka wa xus bi naasiyati ilayka ilayka nga def ko aqsu inayatin yaasal jalaali wal ikram yàlla nu yàlla defal loolu yàlla bu munu bàyyi suñu biir dong mu pàndan yàlla na ko yëral boppam yoral ko boppam xëccal ko boppam jëmenu ci boppam bi jaaxe xayril lanim muhammadul mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam wa innahu nadalal نزل المختار مختار عند أبي أيوب عامل رحل المصدر الغدمي حصل المختار مختار عند أبي عند أبي أيوب عامل رعل المصطفى القدمي وإنه موم لا يوخ دمير الجعني موي دمير يدلو الفن li am te wóor mooy keroog ba Moustapha duggee Medinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wa salaam réception bu rëy lañ ko defal ne bee ngi dégg dugg Medina ajjuma mu nga dugg Medina ajjuma wetu quatre heures trois heures demi jëm quatre heures xubaa la ak si altine toog fa fa jàkkam ja bara di nettali àllarba alxemes ajjuma ca njolloor mu takk pour rentrer ci biir capital ba Sidi Haaji Malik ne na bul way yow mu la róbati jàllal badru jàllaak xaal la presque benn la jiim gu ñu ci suuf mooy firi départ bu fekkee dañuy dindi tomb bi mooy firi arrivé xàllaa ak jàlla jàll bi alaaj ma li ngi ko luqee ji ci alquran luqa la wala an allahu alayhim jala la asaabahum fi dunya fa ko jële ci la walil asr ma madona jàllal badru yowmal aruba jullit jumaa ji jëkk xew ci lislaam mu ngi xew ci quatrième suuri rasulillahi ci Medina jàngan nga nekk na mag treize islam di ñëw au grand monsieur julli bokku ci koor bokku ci ziyaar bokku ci jullee niiw bokku ci aj màkk bokku ci yooyu Médina li mu jëkk a recevoir ci Médina ci service mooy julli juma la mu fa jëkk a recevoir ci mooy baqara alaaji Malik ne jàlla na ñu ne moo sikku départ mu ne albadru ñu ne turwawu miinuñu ko ci nabi ci sunna albadru mooy firi weer weer wuy door a teru xilaalu la ko arab di wax boo amee ñaari guddi ñu toog mu ak ah. soo amee fukk fukk ak benn ñu di ko wax sëhru xamar su demee doom fukki fan ak ñeent mooy tudda badru mooy weer wi gën ci weer yi weer wudul woowu ñaari yëf dina ko dal du complété buy door a feeñ du complété day yéeg di yokku ndànk ndànk guddi fukk ak ñeent lay complété dara du fel après quinze mu fel la commencé wàññeeku seize mu fel dix-sept mu fel dix-huit mu fel dix-neuf mu fel ba vingt mu tolluwaatoon na woon ci premier riiraat donc le premier à quatorze day yokku waaye fermeegul quinze à vingt neuf day wàññeeku ba jur rek la naan ñum dara du fel yëpp complet benn secret deuxième bi weer wudul weer waaw bi mu laata wallu ci tax mu wallu nu xaw na noo rey muy lëndëm ji weer bu fi amulee fukki fan ñeent day suux te bër du set su suuxee te bër setul bàyyi na noog lëndëm gi kon am na fu mu gaañ parce que dafa fenk balaa jant bee fenk deux jours moo fi jëkk jant bi balaa ngaa huit mu suux bàyyi la guddi gi yëpp di lëndëm deuxième jour mu fekk sept heures et demi mu suux bàyyi la ak lëndëm gi noonu laa def bër bu set mu fekk waaye dina suux te lëndëm gi def ba mu commencé nag fukki fan ak li ci des la ko dalee fukki fan ak ñeent jëm suuf it kontar naa ko day yéex a ñëw naam bu ñëwee day résister ba bër set waaye day yéex a ñëw balaa ñëw lëndëm gi xaw noore dix heures dix heures et demie onze lay fekk su fekkee nag dina soowee lëndëm gi ba set waaye way balaa ñëw bu ñu julee timis sept heures mu fekk dix heures et demie onze lëndëm gi xaw la noore fële itam naam teel naa ñu waaye dafa gaaw a dem ku suuxee neuf heures bàyyi ñu jëm fajar xaw na nooray quatorze rek lay la jant bi naan duut mun a teel di surveiller di surveiller di surveiller ba fajar ne teel la xar mu door a moo tax ñu tudde jol màkka noonu baddu wa bi xaylihi wa bi wara wa ni man ajaboo ila xayra morale

Malick ay wax wa jala ba propagande moom njool mag alwara mbindeef yépp ba sowee leen ñaari arme ñaari argument ñu ne ban a ban mu ne bi xëy lihii ca naaru yu bari tey jàmbaar war ko wa bi xëy ak aleel ju bari ju mu nangoo joxe ñu def leen may ba ñu tiit tuub ñuy seen aliou tiit tuub kon jalabal wara bi xayrihi wa jalaba baaluhum bi xayrihi am na gor yu wuy si nag te xaylu taxul xayru taxul wali man ñeel na gor yi nga xam ne ajaaboo dañu wuy si volontairement min xayri xayli wala xayru nay la xayra maraal si dabi bakër radiallahu taala anhu ba muy commerce ci saam la génte weer wu daanu ci ëttam mu sàngoog weer wi ci wenn weer ci benn mbàcc xëy laaj ñu won ko benn labbe mu wettali ko gént labbe bi ne ko lu nga tudd mu ne ko abdul kahbati ababakar turam bi mu laata tuub abdul kahba mujj gi nebee ko ni tuddal abdullahi waaye aboo bëkrin du tur aboo kinaaya la kinaaya day am ak laqab ak ismu ismu aram ak kinaaya ak laqab ci naxawu ci grammaire soo bëggee dàmbale ñett yooyu dangaa jiital ilmu laqabu nag ak kinaaya moo di ibrahima abo omar mooy kinaaya mooy laqab muhiddina ibrahima abo omar naxwu da koy bañ aboo jooju gis nag ci arab tuddul noonu aboo taalib tuddul noonu bàyyi àlliyu abdu manaaf la tudd aboo lahab tuddul noonu abdul aziz la tudd aboo jahlin tuddul noonu mu ngi tudd amul ibni idaam aboo bakar tuddul noonu mu ngi tudd abdul kaaba mu ne ko yaa gént gént gi mu ne ko waaw mu ne ko foo dëkk mu ne ko màkk mu ne ko ni nga wax bu amee noonu yonent dina judd ci seen jamono yaay doon jaraafam Ababacar dellu def commerce ba amee at door a ñibbi si mag ñu yónni yonent bi ku kon bëggoon la nag bi mu laata tub fu na bi toog daan toog di ko xool rek baam bi ne yow de toujours nga xulool ma toujours nga farloo mais daan lu tere nga dugg ci diina ji mu ne ko ba ñu maa dugg mais yonent dafa baaxoo wane mu'jisa soo ma waroon mu'jisata kon dinaa tàbbi ne bi na ko Ababacar yaay laaj muhjisaat gént ga nga géntoon ba ngay def commerce ci sa sënam ca dëkk sàngam lañ la ca wax doyu la mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah moo tax alaaji Malik ne wali man ajaabo min xayri xayli wala la xaylu nawi la xayra marami du noonu sallallahu taala alayhi wa sallam alaaji malik ne na ba mu toogee xubba xibba xubba xabba xabba u xibba u xubba u bees na ko def illin dinañ ko def malaayil sërit dinañ ko def bil mëddi dinañ ko bi bil xasri mu ngi mel ni duhaa ak duhaa yi inistadaadi duhaa fi hubbi mawlidihi des mu naw waa wi des mu nawaa rek la waa wi jooju insi insibaaw la duufal way wi la parce que léeg-léeg nga gis araf yooy araf bu yooyee nga bëgg ko employé da nga koy ëf ni postal mu funki fees palaasam moom la ñuy wax insibaaw moom la ñuy wax Euh, ah jësmu nawaay rek la woon nawaay wii jooju Maodo bëgg a ërol bi fees place bi mu ëf araf bi roof ko fi waaye dafa wax ne ah fi stidadi wubbi dafa wax ne inda eh, inda stidadi toxa bi wubbi mawlidi yi jësmu nawaay bi xaada xayra muktatim mu départ jalla départ na albadru bañ ne tëh ma ansalna alayka alqur'ana li tasqa ma ansalna ila taskiratan liman yaxwa fasilan miman xalaqa al arda wa samawat al ula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما تحت الشرع وان سير بقول فانه يعلم سر واخفى الله لا اله الا هو الاسماء الحسنى baat boobu ñu ne Badru turu Badru xamuñu ko ñu ne képp ku ne ne bi taaxa la tudd taaxa mooy baduru lu tax baduru mooy weeru fukki fan ak ñeent du noonu te ñaari araf la taatànk la ak alsaxeer taatànk neuf la alsaxeer cinq la cinq plus neuf quatorze kon mooy guddi gu am fukk ci weer wu am fukk te guddeeg ñeent moo tax ñuy ooyu na bi baduru kon jàll départ na ñu ne moo si ko départ mu ne al baduru sanga ba ñu ne kañ mu ne yow mal ëroo ba ci ba si ajjuma ba mu doxee bay romb sàkki bani omrin bani omrin la jëkk fanaan ca xubaa ñu ne nañu buddi bul ku mu war dal ci yow ñu ñaaw na ki fi mag tey chef de village nañ ko ko bàyyee alaaji maa ngi ne booba chef de village baa ngi tudd ah Kulzum Kulzum a ngi doon ni nguur ga ci bàyyam bu ñëw Hadmi Hadmi moo jur Kulzum Kulzum a présidé booba xubaa néegam la ne bi jëkk fanaan ca bani saali bani omrin Maodo ne na ba mu ko dëjee ba ñu jàmm sante te mu génn di oo mbindaanam pour mu indil ko dara daf na yaa najia aati maa raaja naseex mooy turu mbindaan mi naseex indil ma li fi jëkk pare naka la na yaa naseex ab na bi dóor Ababacar ne ko nun kat mucc nañu kuy daw ay ay ba fanaan ci kër goo xam ne mbindaan mu mucc lay firi kon mucc lañu dégg nga turu mbindaan mi mucc la firi kon mucc lañu mu defaat nag yéexal gañe googu dugg gañe gu ñu bànni saalim juróom-ñaari pénc nekkoon mi ba muy dugg bànni saalim la jibril naaw na kar na ko borom bi ne diina ji boole na ci tey julli jumaa ñaari rakk lay doon yu ñuy jàng ca kaw mu ànd ñaari xutba alaaji Malik ne nebi xaarul baax xaarul ba noppaliku tabal yaa ngi tëgg dafa yëkkati loxoom rek ñu ne tekk mu ne nuus xas baa mu fukk ñaari tànk yi mu ne rijji digg ginnaaw gi mu cëppeelu ma fab tànk bi day jër bi sëpp ci càmmoñ bi daldi di santaane ñu sàppe si daa ji ne yow ma la robati yàlla départ na albadru Moustapha ñu ne mu ne yow ma la robati ba si ajjuma tadrukuhu dappaatal nañ kook salaataha julik ajjuma wa ataha mu daldi ko xayra muhtasimi du moo aji waaj ñu ne mu julee mu ne la daa bani um salim fi haawina kulluha fi miatin haawina kulluha Malik ne na ji ñu jëkk julli ci ci xeetu Moustapha mooy ñeenteeli fanu nganu nëbi mu ko jullee ci geño gu ñuy wax bànni saalim mu ko julee ci xur xur wa xam naa turam mu ko jullee xur wu ñuy wax raa noo naa yi raa noo naa yi ci ko jullee jàkk ji mu ko jullit xam naa ëttur ba fi masjidin xadri xadri nafsi قد دعيت خبيبي تفطير غبي سايل يقتنمي ñuy cent personnes mu dox ci seen kanam julli juma sëlmal tabala yi tëgg mu rentré quatre heures maal na baa juma ji dellu si bañ julliwaatee bañ contrôlé nit ñi quarante personnes lañu téere yaa ngee laaj ne l'islam dafa war a yokku première juma cent personnes deuxième quarante lu wàññi nit ñi ñu ne première juma ji fa fekk muy réception banlieue bi seetaan si ba réception ba passé ban li yëpp ñibbi recette dëkk ba ñu ànd ak bi julli julli jaar jaar ñu songo ko nag tabala yi gileem gi tem jibril soppeeku nit di commandant d'arme nit ñi gisuñu ko waaye mu ngi taxaw ci kanami xaswa yor benn bâton wurus di ko tël di ko tël chef de village bu gën ne nuus tàkk gileemi ne bi am loo ko wax alaaji Maalik ne ne ku mënoon a war la dina lang ba tolloog sa nopp am lu mu la tontu nga ne yalax nos bi dellu ci lang gi ma daawa man marra minhum xaayiloona loo alexil talxa xayral amni wal adami ma daa njool ma wéy na côté ndeyjoor côté càmmoñ tëbbal yaa ngi tëgg mu romb bànnee omri ñu ne kee gën ci nit ñi bu leen sàggal mu romb penc mi ñu di ko jëggaani bu mu dem mbot na yem ci chef de village ba Fawata la tuddoon moo na yoxet ca làng ga téye ca nos ba na ko aliqil aza talqa xayral amni wal adami bi langaan ba tolloog nopp bi ne ko mahmuratun saata uslin zawi mi mu ne ko yalax dellu ci làng tabala yi tëgg mu roob nag bayaadata bànni bayaadata useyro doon seen seex mu dogale ko ne nuus tarkaka ne ko aliqil talqa xayral amni wal fii la gor yi dëkk ñi am aleel fii la ñu dëkk bu ñu wax mi dina noo tax wàccal boo wàccee tey nga gis ñu la dégg aleel jaa ngi bakkan ku talal loxo jëm ci yow ñu dom na bi la ngaan ne ko fii maamura saatul usmi sa wi moo tusami alaaji maa ngi ne baat boobu rek la na bi traversé juróom benni penc baat bi mooy lan ñi koy dogale dañ ko naan aliqil ala talqa xayral amni wal idami arab dañoo am habitude booy wayaase da ngaa yor ya bu la nit toppee siiwal la dëkk bi ngay jëm dina ko xam mu ngi koy xamee boo jubee dëkk bi da ngay sànni yet bi mais boo jubee dëkk bi tey yet bi foog nga bulule ko ñuy def nag buñ la bëggee dalal ne la sànnil sa yet sànnil sa yet wayaase ma dalal la loolu lay firi waaw ku ñëw rek ne ko àll xilaasa sànnil yet bi mi dina fee tax ñuy wax de na bi la ngaan ne ko ci commandement la giléem gi ne bàyyil nos bi bàyyil bàyyil sa bi moo sa bi moo raw yi moo tusammi jibril jiitu rek di def li loxo bi alaaji maari ne min ajli dalika xar abqa simamalaha tatanawwaqa tatanawwaqa la woon ñaari taa yi diis Maodo teggi benn bi ndax wama bi taa ay nib tuddi qad yuxtasar fii ala taaka tabayunul xabar borom ibnu malik ne na bépp feel joo xam ne taatombe ci jiitu taatombe nga employé ci ci beneen sooy làkk mën ngaa bàyyi benn taatombe gi wéeg ba ca def min aji saalika ngir tontam lu sax dàkk loolu sax dàkk mu tontu ko jóob tontu ko naago tontu ko Ibrahima la nit ñi xam ne dëgg la ci moom El Hadj Malick ne min ajli zalika ngir tonton lu sax dàkk loolu xat arxaa moo tax ñu libéré ni simaama taaka ga laa ñeel gilim waa ji ne bi ne bii dugg Medina mante bu son la sol mu ngi tañ laayoo kaala gu gel frenka laay ci kaw gilim bi moo dàqoon nag ci yàlla bind ku rafet la woon kawar bu bari la amoon daan na léttu sax léeg-léeg it mu jaratu bàyyi noonu waaye saaba yi ne nañu Moustapha balaa rafet dëgg léttu ñaar ñaar ba ñaari létt yi na nopp bi nopp bi folaate tuuti xonq coy kawar gi ñuul loos bi niroog loosu sotal ak wurus lahu nuuru samaawaati wal ardi masalul wuri ka miskaatin fiha misbaahun المصباح في سجاجة سجاجة كعنها كوكب درر يوحد من سنة مباركة سيطونا لا شرقية ولا غربية يكاد الشيطان يودئ ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور ما يشاء arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nasiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asiilan def leen ni loxo yi waay waaw waaw waaw wa tilka al-qura ahlaknaaha lammaa salimu wa ja'alnaa li muhlikihim maw'idan waaw waaw